baada audu billahi min alsheytaan irrajim kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna wala yii génn sax gisoon nañ ci ci gàttal lool ana naka la ñuy aje ginnaaw loolu nag xanaa lenn rekk ke ci des xanaa ngir mottali njariñ ñu wax ci lu gàtt rek nan lañuy ñuy umra waxoon naa la loolu moom matul une minute nan la ñuy moom moo gën a woyof lu gën a woyof walillahi alhamdu wal la nan la ñuy umra mooy nit ki niñ gisoon euh, armal bi mooy ponk armal boo bële nit ki fa mu mën a jóge bërëb yooyu ñu ne la woon manu faa jàll lu dul mu armal bu boobaa moom comme que umra bu ñëwee ba foofu mooy fekk yi waxoon mooy mu sangu woon daal di sol yére armalam ne labbayka allahumma loolu nag mën def ci avion bi wala bala muy àgg foofu mu waajal ko walla laa nag nga xam ne yi ñu ko doon tere yëpp comme yi ñu waxoon ci aj ji ci armal yi ñu koy tere yëpp dañ ko koy tere bu boobaa léegi nag mu ne labbayka allahumma bi umra mooy borom bi wuyu naa la yow ma waxoon seydina ibrahim alayhi salaam wooy wuyu naa la ci umra léegi nag bu ñëwee mooy armal na léegi nag di wax labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak yooyu di ci wax lu bari rawatina bu yéeg bu oto bi di yéeg wala avion bi buy gën yéeg ci kaw wala bu wàccee sax ba nekk ci bis yi nga xam ne buy yéeg ci bërëb yi gën a kawe gën nañ ko waa sopp muy def talbiya yoo yële bu agsee ci kaaba gi daal di dugal tànkam tànku ndejooram bu gisee kaaba gi ñaan yañ waxoon boo weesu ci bee kon ñun ñu bañ a ba dugg commencé fi xeer wi nekk pierre noire xeer wu ñuul woo wële foofu foofu lay commencé man koo fóon ci liñ la waxoon bu dee man na ko bu ko manul mu teg ci loxoom daal di fóon loxo bi bu dee dafa bari nit mu tàllal ci loxoom noonu kese daal di jàll commencé waxoon nañ la booy dugg ci jàkka ji da wax li ngay ñaan li ngay ñaan boo dugg ci jàkka léegi mu commencé foofu daal di wër kaaba ji daal di def juróom-ñaari wër bu defee juróom-ñaari wër yi <clears throat> ak yi nga xam ne moom la ciy wax yëpp diggante ruknul yamaani ak ruknul kii ak ak ak al hajarul aswad ci rabbana atina fi dunya hasana mooy li ñu waxoon fee passé rek bu ñu paree ba pare noonu après mu daal di dem buy dem ci maqaamu Ibrahim mu defee juróom-ñaari wëri ngir la def li nga xam ne mooy tawaaf bi léegi nag buy def lii boog julli ñaari rakkaay tawaaf loolu jàng fa suuratul faatiha waaye ci rakk bu njëkk bi ak li nga xam ne mooy qul huwa qul yaa ayyuhal kaafiruun ci beneen rakk bi mu jàng qul walla qul yaa ayyuhal kaafiruun faatiha ak qul huwa allahu ahad ñaar yooyu te bu fay buy dem foofale la naan min maqaami ibrahima musalla ko gisoon loolu bu paree ba julli ñaari rakka yooyu mu demaat ci xajarul aswad daal di koy nuyu ci façon yiñ la waxoon daal di fay jóge nag daal di dem ci safa ak marwa daal di commencer safa buy dem foofale ba agsi ci safa bu fay def danaan abdaw bima bada allahu bi ne inna safa wal marwata damay tàmbali ci borom bi tàmbalee kom ni ko yonente ma alei satu salaam defe woon inna safa safa gi ak marwa min sha'airillah bokk na ci symbole yàlla yi li yi bëgg ñu yëkkati ko léegi nag mu commencé di def lañ waxoon rek ci booy doxu safa ak marwa bi juróom-ñaari yoon waaye day def safa ba marwa mooy benn marwa waat ba safa mooy ñaar muy def noonu ba juróom-ñaar ak yi nga xam ne moom lañ waxoon bu nekkee ci diggante ñaari poto yooyu nga xamante ne ñoo nekk yu vert yoo yële mu fay wax ak yooyu loolu la gisoon nañu ko bu paree ci loolu nag ba rek juróom-ñaar yi mooy moom pare na léegi mu naan ci zamzam bu ko neexee après léegi bu dee mu wàddi wat boppam wala mu wàññi bu yoo xam ne moom da koo yéene woon ngir lu mu rendi wala loj mu daal di koy def sinon pare na ci lii mooy umra waa ji pare na umra lii mooy umra amul arafat amul dara lii mooy umra gis nga moo wax naa la moo waay lii seen bululam allahu akbar borom bi moo yombal jaam yi jaamu yàlla ji waaye iblis moo ñuy gëmloo ne mbir yi fii mu ne dafa jafe ah non ay miraas yi non ay aj no déedéet affaire affaire ba déedéet jàng rek la xam ko mu jeex nga takk ko comme ni nga xam ne sa mbiru sa mbiru àddina ak alaaxira ci lay defaroo léegi nag kon loolu la kon nag affaire yaa ngi noonu kon umra ngoomu wallaahi alhamdu wal minna kon nag ñu àggalee ci laay fi suñu borom tabaaraka wa taala di wax mu ne wali kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru isma allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril muxbitiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñaar mu ne wali kulli ummatin ñeel xeet wu wu fi ma sa jaar fii ci kaw suuf man borom bi tabaaraka wa taala jaal naa defal nañ leen man sa kan muy ay yoo xamante ne nii maa leen ko defal ñu ciy man di rendi ci bàyyi ma yi di ci loj ci gëléem yi def ko loo xamante ne nii nag mooy ngir jege ma la man borom bi tabaaraka wa taala ni ma leen ko defale fii ci aj gi ngeen am yoo xam ne ngeen fi rendi ak yuuru tabaski ak yooyu yëpp ñi ngeen di def mu ne loolu xeet wu ne wu fi ma sa jaar defaloon nañ ko kon ñu xam ne kon loolu njëkkewul ci suñu xeet bii muñ la waxee suñu xeet bii nag mooy xeetu salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaye lool mooy xeet bi bu bu jagoo bi sinon bu dee ñépp xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ndax lim na ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil te yónni wuñ la dul nga nekk ngir mëne ngir mbooleen mbindeef yi te boobu hatta seydinaa adam alayhi salaatu wassalaam ak ñépp hatta al malaa'ika hatta ruux yonent bi alayhi salaatu wassalaam yërmande la ci moom walillahi nekk ci ñoom rek defal naa leen loolalee li yadkuru ngir ñuy fàttale ku tey tudd ismallahi turu bi mooy bu ñuy rendi yàlla ndax boo ci tuddee turu yàlla boole kook leneen affaire ba baaxatul boo ci tuddee keneen kese mooy turu ba mbir ma yàqu de kon mu ne li yadkuru ismallahi ngir ñu tudd turu borom bi di ko fàttaliku moom mi leen jox sañ-sañ ci xar mi mbëy bi kii bi nag wi kii géneen gi borom bi jox la ci sañ-sañ mu yor bakkan tamit daa yor bakkan mu jox la ci sañ-sañ nga man koo rendi man a jëfandikoo ndawalam loolu lépp borom bi defal la ko loolu nag ngeen war koo fàttale te di tudd turam kese ndax kenn du yëkkati di di di faat bakkan lu dul ci loo xam ne ndigalu borom bi nga ko jote de wala ma razaqakum kon ngim ngeen di tudd borom bi ci kaw li nga xam ne moom la leen wërsëgal min bahimatil an'am ci ma yi nga xam ne ñooy jur ji nga xam ne moom la fi tudd fa ilahukum na ngeen yëg ne seen boroom bi ngeen war a jaamu te du ngeen ko bokkaale ilahu wahid kenn la benn yàlla la de falahu moom ñeel ko moom kese aslimu na ngeen wommatu ngir moom yéen ñépp wa bashiril mukhbitin te yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bégalal ñi nga xam ne ñoo nangoo lii ma teg mooy dëgal teg digal ko jaam yi ñooy yoom yoo xam ne dañ koy rendi ngir boroom bi tabaaraka wa taala ci ay tabaski waaye tamit ci ajjeeg yooyu ki ñi koy def di topp borom bi waaye di toroxlu duñ fi nekk naan non non non affaire bi waaye waaye les droits des animaux ak yooyu L214 waxi caaxaan yooyu nga xam ne naan walla animaux yi ñuy rendi nag yooyu war nañ koo seetaat loolu waxi ñi xamul dara yooyu yooyu nga xamante ne nii jaruñu woon sax di tudd wal iyaadu billah mu ne kon bëggalal ñi nga xam ne ñoom nangu nañoo topp tey toroxlu ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala mu ne ñu mel dañ ne ko moo ñooy ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii idaa dukira allah bés tuddee borom bi tabaaraka wa taala waaye bu ñu gisee ñu tudd borom bi daal di leen fàttali borom bi ñu dégg ñuy wax mbiru borom bi tabaaraka wa taala wajilat qulubuhum seen xol yi da ciy nga gis ñoo xamante ne nii ndax xam gi ñu xam seen boroom tabaaraka wa day tax ñoo xam ne wegeel ak gi ñu wegeel ak soppu ak gi nga xam ne ragal gi ñuy ragal seen boroom day tax seen xol yi day tiit wassaabiriina te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy aji muñaakoon yi ñi nga xam ne ay muñkat lañu ala ma asaabahum ci li nga xam ne moo leen di dal ci yu metti yi leen di dal ci jaamu yàlla gi waaye wax yu ñaaw yi ñuy dégge ci gaay yi nga xam ne ñu naan les défenseurs des animaux saa ñu leen di saaga di leen ŋaññ naan ñii li ñuy def c'est barbare yooyu yëpp ñu ciy muñ waaye tax ñu daal di nekk du leen teree yëkkati mukk benn tarfatal ay ni di dellu ci li nga xam ne moom la leen digé yonent bi mm, digal de moom na leen seen boroom digal ala ma asabahum li leen di dal ci ay mettit waaye ci ay nattu tamit ci seen yaram yi ak li nga xamante ne mooy jaamu yàlla gi ñuy nekk ñooñu ñooy al muxbitiin ba léegi wal muqiimi te ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawal julli di toppatoo tey respecté charte ya condition yaak yépp wa mimma razaqnahum yunfiqun te li ma leen ci li ma leen wërsëgal dañ ciy dépensé bi ci génn ay zakat waaye di génn bépp ak boo xam ne daa nekk ci seen alal ñu koy génn gis boroom bi kese tax mu ne wal naa li nga xam ne nag mooy gëléem yi wal na am nañu ne gëléem yi lay wax waaye nag yi dañ ciy duggaale de ja'alnaha li ëpp nag dañ ne gëléem yi la ja'alnaha ñun borom bi ñoo la mu bokk ci symbole yàlla yu mag yi muy gëléem yi nga xam ne borom bi moo digle ñu koy loj moo tax mu waxoon ca saar ba ne wa na wan xar mu naan julli la sa fa xam bihamdi non lan la waxati wan xar ci suura inna ataynakal kawsar fa salli li rabbika wan xar ta nga loj mooy kon gëléem yooyu borom dina maa ko def ci symbole borom yu mag yi lakum fiha xayr am ngeen fa yiw gu bari goo xamante ne moom ngeen di am ci biir bi ci ndox mi nga xam ne moom lay yor xamante ne da a maral ndox mi muy denc ci biir waaye yàpp wi ak soow mi ak ndéewalam nga xam ne boo ko boolee soowu gëléem ak ndéewalu gëléem boo leen boolee muy ay sawam loolu day faj ay jàngoro yoo xam ne da koy faj de moom gëléem moomale kon am ngeen ci yiw gu wër gu rëy fadkuru smallah dee leen tuddul borom bi nag turu borom bi bu ngeen koy loj alayha sawaaf fekk mu ngi taxaw ndax gëléem loolu mooy wane dañ koy loj am ñu ne nag da ciy duggaale lenn ci borom xam-xam am ñu ne déedéet comme li waxoon ne suuratul baqara dañ ne woon fa dabahuha mooy na nag wa dañ koo daal nekk loo xamante ne nii dañu koo rendi lañ waxoon de mu ne fa idaa wajabat kon nag bu rotee mooy bu taxawee noonu ba ngeen koy loj bu dee nag wajabat dafa rot junubuha wàllam wa mooy bu ngeen ko lojee ndax gëléem day taxaw ñu loj ko mooy jam ko ci put julli noonu noonu lañ koy faatee léegi nag bu dee loolu lañ koy loje bu daanoo nag fakulu minha mooy bu deewee daal ba daal di ngeen rendi ko noonu le loj ko fakulu minha na ngeen lekk ca jàpp waa wa at'imu te ngeen leel jox mu lekk alqani'a ki nga xam ne moom dafa doylu mooy du laajte moom dafa ñàkk waaye du laajte loolu benn wax la am ñu wax contraire bi ne day laajte waaye mooy amul mooy ki ñàkk rek am ñu ne wal mu'tar ñu ne noo ki wal mu'tar mooy ki nga xam ne moom dafa mooy dafa ñàkk di laaj ah, kanta alxaane moom dafa nekk koo xam ne dafa ñàkk waaye nag du laaj kii nag ku njëkk ki moom day gaaral noonu ba nit ñi xam ne lii la quoi mooy ne mooy bon gis nañ ne ñàkk na waaye nag du laaj mu ne lu mu ci man di doon daal ñooñu nag leen ci leel de kadhalika naka noonee saxarnaha lañu lañu